a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'd fa yaquulu al-imaamu al-hujja alxafidu alalam abu zakariya annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi saamini wa samaaniin ba'dal mi'atayn وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما kunna na'uddu haadha nifaaqan ala cahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat ci xadiis suñu chapitre bi ñu ne woon ba léegi di chapitre deux cent quatre-vingt-huit baabu tahrimil riya bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal ngist la ci ñu ngi ci kitaabu umuur al manhiya anha xadis bi mujj woon gis moo doon deuxième xadis bi ci bunt bi di xadis mille six cent dix-sept mu ne woon wa anhu di sayna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna awwala an-naasi yuqdaa yawma al-qiyaamah alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha walillahi alhamdu wal minna ba nu mu jeexe tey ñu war a gis ñaari xadis ñu dese euh, non ñetti xadis waaye it mën nañ ko gis ndax bii ñu jàng léegi ak bu mujj ba gisoon nañ leen muy xadis mille six cent dix-huit mu ne wa an ibni umara radiyallahu anhuma al imam an-nawawi rahimahullah mu ne mu ngi jële xadis bi ci doomi umar ji ni abdallah radiyallahu anhuma ibn al-khattab anna naasan kene dafa am ay gaay ay nit xaalu dañoo wax lahu mooy dañu ko wax moom ibnu umar xam nga loolu sët bi moo ko nettali woon <laughs> voilà wa an muhammad ibn zaydin anna naasan qaalu li jaddihi abdillahi ibn umar radiyallahu anil jami' sëtam di Muhammad ibn Zayd ibn Umar ibn al-Khattab ah Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum moom moo ne daa am ay nit ñu ñëw comme niñ gisoon xadis mille cinq cent quarante et un nañ ko fàttali léegi moom moo ko nettali mais dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo ne Seydina ibn Umar inna ñun de nadxulu dañuy dugg ala saratinina ci suñu sultan yi suñu njiiti ñun dañuy dugg ci ñooma ah. suñu prince yeeg suñu njiit yi waaye nag suñu ministre yi bu doon tey suñu monsieur maire yi suñu député yii dañuy dugg ci ñooma ah. waaye nag fa naqulu lahum buñ nee fa ñoom nag dañ leen di wax bi xilaafi ma natakallamu ida xarajna min indihim ñu nag buñ nee fa ñoom dañuy wax ak ñoom lu wuuteeg li nga xam ne ñun bu ñu génnee ca ñoom la ñuy wax ci ñooma ah. qaala ibnu Umar sayna ibnu Umar radiyallahu anhuma ne leen kunna na'uddu hada ne ñun nag dañ doon jàppe lii ngeen fi wax nii lii ngeen ma décrire lii ngeen ma melale noon ngeen def ñun dañ ko doon wàññi di ko compter hada lii nifaaqan ak naafiq lañ ko jàppe woon ala ahdi rasulillah jamono yeneen saa sallam moom képp ko meloon nii ak jëf ji dañ jàppoon ak naafiq la waaw ca yeneen riwaaya yi gisoon yéen ndax xaw ma nag fii nan la <laughs> ala yaazu billah mun rawahu al-Bukhari al-imam Muhammad ibn Isma'il ibn al-Mughira ibn Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom moo ko solo waaw hadis bi comme niñ la ko waxoon romboon na hadis mille cinq cent quarante et un mu nekkoon ci buntu ba nga xam ne moo doon wax chapitre deux cent cinquante neuf baabu zammi zil wajhayn waaw buntu ba doon wax ci kitaabul umuur al-manhiyya ci téere bi ñu nekk ba léegi mais chapitre mooy ŋàññ buntu ba doon wax ŋàññ boroom ñaari xar kanam fàttalakul xadis ba fa mujjoon moo doon bii moo doon xadis mille cinq cent quarante et un bu Nu'man Muhammad ibn Zayd radiyallahu anil jami' anna naasan qaalu li jaddihi Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma inna nadxulu ala salaatinina fa naqulu lahum bi xilaafi ma natakallamu idaa xarajna min indihim qaala kunna na'uddu haadaa nifaaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ne rawaahul Buxaari waxoon nañ ni ñu wax xadis mille six cent dix-huit moo nekk nii walillahi alhamdu wal minna kon lépp luñ ci waroon a yow bay mooy loolu waxoon nañ ko foofu taxriij beeg ak yenn ak façon yi ak ñan la woon ñooñu ñi nga xam ne yenn riwaay woon nañ ñu ñan la woon ñooñu ak tamit yenn ci guur yooyu ñu doon wax wala nguur borom nguur yooyu wala prince yooyu wala jiit yooyu Euh, am na gisoon nañ ko foofu da fay dellu walillahi alhamdu wal lenn rek la ñuy euh, xanaa bu ñuy yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax baabu tahrimi riyaa di xaraamal riyaa léegi nga ne mais di ban ànda riyaa fii ana ngistal fii ñu ne lenn ta <laughs> eh, riyaa mooy lan mooy di def loo xamante ni nii yow pour yàlla la wala loo xamante mais nga koy def di ci ut leneen mooy ñii le fait que ñuy ñëw ci borom nguur yi di leen wax di leen wan lu mu dégg ñoom li ñu mel loolu xeetu ngistal la mooy ñu ngi leen di wan côté bu rafet di leen rafet taaralal li ñu nekkee waaw naan leen ëskay waaw moom kay li ngeen di wax noonu la bu ñu génnee na subbooxoon ma diw rek nan la mën a waxee lii comme niñ ko gisewoon seen waaye yooyu loolu xeetu riyaa la ngistal la moo tax te waxoon nañ la ngistal déggtal ak yooyu dafa bokk yi nga xam ne bokk na ci jikko yi naafiq yi gën a moo tax ibnu Umar ne kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi ñun dañ doon compter di jàppe ne li ngeen def nii bu ngeen demee wane xar kanam gii ñu jàpp ne yéen dañuy ngeen mel ànd ngeen ak ñoom ñoom liñ nekk sax baax na te loolu mën nañ leen réeral waaw mën na nekk ñoom bu ñu leen waxoon dëgg doon nañ leen dimbali mais comme que ñoom ñooy ñëw di leen taaralal li ñu nekkee di leen wax di leen ëskëyal li ñuy def alors que du lu baax ñoom itam man nañoo waru ci loolu jàpp ne ah comme que kilifa yu mel nii ñooñu naan ëskëy kon loolu daa fekk ne baax na léegi nga génn yor weneen xar kanam loolu mooy ak naa naafiq waaw te loolu mooy li nga xam ne mooy ak gistal mooy li muy wane hein loo xamante ne da ko waroon a wane dëggintaan la mu war du ko wane mooy la nga waroon a wan def ko ngir yàlla defoo ko ngir yàlla nga def ko ngir keneen li nga di wan buur bii wala njiit bii lu ko neex ah di ko caresser dans le sens poil di ko wax lu ko soob loolu lu neex yàlla nag nga waroon di wax yow waxoo lu neex yàlla ngay wax lu neex diw ci loo xam ne mooy dangaa waroon a laay biir sa mbokk jullit ndax ad-diinu nasiha waaw kon lool mooy lëkkaaleem li tax imaam indi hadis bi war na jëf yooyu jëfu ci feesu xeetu ngistal bi nga xamante ne ñaa fi ak nifaq la en tout cas duñ ne waa ji naafiq la mais jëf jooju moom jëfum naafiq la moo tax imaam moo jëf ji ci boppam ak naafiq lañ koy askanale moo tax imaam Ibn Umar radiyallahu anhu maa tuddewoon ko noonu waaja mu ngay wane ca ay nguur buur buur ya xar kanam goo xam ne mbir moo xamante ne wuute naag ni mu mel dëgg-dëgg loolu mooy ak naafiq côté boobu waaye côté riyaa bi ngistal bi mooy moom mu ngi wane ci boppam lu rafet ca way way ya loo xam ne wuute nag moom dëgg dëgg impression ak tamit xalaat bi mu am ci way nguur ñii te noonu nag borom bi la waroon a meloon ak moom dëggoog moom nga xam ne bu demee lam fa la mu nekk rek moom lay wan way nguur ya bu dee nag day ragal ñu ray ko wala yu mel noonu mu noppi loolu borom bi may na ko ci ngànt waaye ñëw di leen eskay ci seetlu bon wal iyaadu billah a'aadana allahu uh, min hada kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis boo xam ne bii moom jotuñu ko woon a gis waaw mooy le seul bu ñuy gis tey boo xam ne gisuñu ko woon sinon bi ci tegu après bu mujj bi moom daal di nañu kaawoon daal di rombon na ñu daal di waa kaa gis al imaam al haafiz an-Nawawi hadith mille six cent dix-neuf mu ne wa an Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam man sammaa sammaa allahu bihi wa man yuraa'i yuraa'i allahu bihi muttafaqun alayhi wa rawaahu muslimun rahimahu allahu aydan min riwaayati ibni abbaasin radiyallahu anhumaa sammaa bi tashdiidil miim wa ma'naahu azhara amalahu linnaasi riyaa'an samma'a allahu bihi ay fadahahu yawmal qiyaamah wa ma'naahu man raa'a raa'a allahu bihi ay man azhara linnaasi al-amala as-saaliha liyu'azzama 'indahum wa laysa huwa kadhaalik raa allahu bi ay adhara sariratahu ala ru'usi alxalaiq kon al imam alxafid annawawi rahimahullah mundil ñu xadis bi muy xadis bu rëy boo xam bu gàtt la waaye bu rëy ay mbir boo xamante ne nii képp koo xam ne meloona nga yii moom yeneen saa wax mooy yow moom alku moom duniyan wa uxra noo yow alaaxira waaw fekk repêché wu la moom borom bi tabaaraka wa yow moom sax alkande mooy yow yow moom yow moom yaa ngi ci géeju alkande waaw alhamdulillah mu ne wa an Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan léeg-léeg da an Jundub ibn Sufyaan dañuy moom la mooy mu ngi jëlee ci saxaab bi nga xam ne mooy Jundub ibn Abdillah di doomi Abdillah Abdillah boobu di doomi Sufyaan léeg-léeg nag dañ koy dàkkantale baayam ci maam li an Jundub ibn Sufyaan voilà di ko ko askanale directement tëbbaay bi radiyallahu anhu sahaaba la woon bokkoon ci tribu de Bajila hmm? al Bajali al Alaqiyu ab néeg Alaqa ab néeg la Bajila voilà moom al Alaqi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne na man sama képp koo xamante ne nii liggéey liggéey mooy samaa imaamu Nawawi nag ci suuf nee na samaa bi tashdiidil miim samaa nag miim bi da nga ciy def shadda samma bul ne samaa samma nga xam ne day doubler miim bi samaa mu ne wa maanaawu maanaawam nag mooy azhara amala waaw linnaasi riyaa mooy képp koo xam ne day wane jëf yi nga xam ne da koo war a jëf ngir yàlla jaamu yàlla yi mu koy wane nit ñi di ko wan nit ñi dans l'objectif dans le but te li yéene mooy ngistal gaa yi am ab dayo fa xolu nit ñi ñu am fu ñu ko teg fu kawe mu ne képp ku def loolu sama allahu ba ku def loolu rek boroom bi sama allahu bi mu ne léegi ay léegi sama allahu bi hii moom lu muy tekki mu ne ay fadahahu yawm al qiyama mu ne mooy boroom bi da koy weer da koy weer mooy lu lu yéesam lay wone bésub taxawaay ba voilà kon man sàmmaa képp koo xam ne say jëf yi nga war a jëfal yàlla da koy def ngir am ab considération ca xolu nit ñi sàmma allahu be borom bi dina la weer yawmal qiyam mooy wane sa yu bon wan nit ñi ne kii man taxuma won la ngeen gisoon jàpp ne julleem ja man la won du pour man allahu be wa man yuroo képp koo xamante ne day ngistal xam nga sàmmaa ci nopp la jóge mooy ci dégg waaw moo taxoon ñu la mbir mi du arriyaaw kese mooy as suma mooy tekki bañ doxoon ci riyaaw mooy suma léegi sauf que ban appareil ci ci ci ci nit ki moo koy def loolu kese wees moom moo ci suppee moo ci soppeeku mooy day jëf jëf joo xam ne ngir yàlla la ngir nit ñi di ko ngir mu am considération ci xolu nit ñi loolu mooy riya bu dee sama nag day def loo xamante ne nii ngir nit ñi nit ñu ko ngir mu am ca xolu nit ñi loo xam ne ngir yàlla kese la woon ngir mu am ca xolu nit ñi dakk ci amee ci chassé ci daal ci mànge li nga xam ne mooy ab considération ci seen xol loolu mooy di fena loolu kese la képp nag koo xam ne yow yaa ngi def mbir yi yoo xam ne ngir yàlla la ngir nit ñi dégg la lañ lay dégg ak yéemu ga ñu yéemu ci yow aj gañ lay aj ca kaw di yéemu ci say mbir moo tax nga koy def borom bi dina la weer déggloo leen lu yées ci yow sax mooy la te loolu du duñ la créer la yow yaa ko def mooy sa yéene bu yées ba la leen borom bi di wan samma allahu ba koo xam ne nag day waaw saama ngistal man la mooy daa war a day def loo xam ne ngir yàlla la jaamu yàlla joo xam ne ngir yàlla la waaye moom mu ñëw di ko liggéey di ko def ngir wan nit ñi loo xam ne calay lay amee ay ab ab ab yëkkatiku ca seen xol loolu mooy waman yuroo yi moo tax imaamu Nawawi mu ne wa maana alhamdulillah man ah, man raa raa allahu bi kanta loolu mu ne loolu nag lii mooy man azhara linnaasi al-amal as-salih képp koo xam ne dangay woon nit ñi sa jëf ju baax li yu'azzama ngir ñu màggal ko indahum fa ñoom wa laysa te sawaay melul noona il n'est pas màgg ndax màggul fa yàlla boo màggee ci bëti nit ñi te màggoo fa yàlla màggoo <laughs> waaw laysa bi azim moom du ko azim ne du ko azim waaw du ko mag magut mooy mag maglu rek waaye mag demu ko enfay ñu noon ngeen koy waxee ci wolof yi si reer <laughs> day mag maglu waaye magut magul di mag maglu waaw kooku noonu lu ko boroom biy liggéeye lu mu koy defal raa allahu bi mooy azhara sariratahu ala ru'usil xalaa'iq dina wane mbóotam mooy dëgg-dëgg la yéenéem borom bi da koy weeje da koy weer waaw ci kanamu nit ñëpp moom laan ru'usul xalaa'iq mbindeef yëpp yawmal qiyaam mooy ñëpp gis ne ndekete sawaay euh, il ne c'était un faux quoi c'était un faux type <laughs> waaw parce que lépp lu ñu doon wan ca njaamu yàllaam ya ñu koy ñee ndekete yoo oh, sawaay ndeke jarul woon a ñee quoi mais ñun xamuñu woon borom bi weer ko nag ci kanamu nit ñëpp waaw kon waman waman yura yi yura illahu bi mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bii nag ñaari imam yi ñoo ko soloo de dëppoo nañ ci mu al imam al hafiz al bukhari waaye na ko noonu al imam abul husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisapuri rahmatullahi alayhi mu ne wa rawahu Muslim mu ne imaam Muslim mi ñu la mujjee tuddal nag solo na xadis bii jëlee ko ci beneen xa saxaaba jëlee na ko ci Jundub mi boo xam ne mook sëriñam imaamul Bukhari ñoo bokk solo waaye jëlee na ko moom loo xam ne moo ci wéete imaamul Bukhari solo wu ko ci moon mooy moom mu solo ko ci beneen saxaaba bu ñu naan Ibn Abbas di Abdullah ibn Abbas min riwaayati Ibn Abbas ci loo xam ne mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma moo ko solo te Muslim moo ci wéete sax même ñeneen ñi sëriñam imaamu Ahmad ak ñoo ñëpp solo wuñ ko moom kese moo ci wéete jële ko ci ibnu Abbas kon léegi ñu ñëw ci li nga xam ne mooy taxrij bi ku kon rawahu al muttafaqun alayhi hadis bi ñaari bërëb la ko al imaamu al indi fi ko njëkk indi kitaabu riqaaq baabu riyaa wa voilà après mu andi ko ci kitaabul ahkaam baabu man shaqqa shaqqa allahu alayhi <laughs> allahu akbar <laughs> léegi bu njëkk a wax tamoo lëkkaloog suñu baabu riyaa wa sum'a kitaabu riqaaq mu ne haddathana musaddadun al imaam al haafiz al buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne nettali nañu musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina 228 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yahya mu nekk ñu nettal mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal gëj nañ ko gis mooy Yahya ibn Sa'id gane àddina 120 sëriñ ñoom imam Ahmad génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an Sufyan mu jël ko ci Sufyan di Sufyaan ibn Sa'iid xam nga euh, kii euh, nu tudd Yaxya Yaxya mii nii ñu gis nii waaw Yaxya mooy Yaxya bi ibn Sa'iid moom ak Yaxya ak Sufyaan ibn Uyayna ñoo bokk année buñ génn àddina hmm? ñoo bokk non non ñoo waaw ñoom ñoo ñaar fii ñoo bokk année buñ génn àddina muy cent quatre-vingt-dix-huit Allahu akbar ñoom ñoo ko bokk xam nga kii ñu tudd eh, kii ñu tudd léegi muy Sufyaan ibn Uyayna na eh, sawri Sufyaan as-Sawri sept dix ans la ko màggee su as-Sawri quatre-vingt-dix-sept la gane àddina boo am na wuute mais loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw ah moom Sufyaan ibn Uyayna moom gane àddina cent sept mooy dix ans après mais mu ngi génn àddina la cent quatre-vingt-dix-huit moom tuutee des mu am centenaire ah voilà <laughs> onze ans eh non neuf ans neuf ans bu amaatoon neuf ans day mooy deux cent sept bu dundoon ba deux cent sept day moom Sufyaan ibn Uyayna cent quatre-vingt-dix-huit ci mois Rajab bii di ñëw weer wi nga xam ne soreetul moom ci la génn àddina moom Seydina Sufyaan eh, kii tamit Euh, muy euh, Yaxya moom it ci la génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huit waaw ak mais Sufyaan a ko mag Sufyaan cent sept moom cent vingt te euh, Sufyaan kii la ñoom tudd ay darajaay sëriñam yi la yor même bu dee ne moom mii Sufyaanum no Saïd ibn Masruq as-Sawri la taqooloo woon moom mii la Sufyaan ne woon kii waxoon jaamam bu jigéen bi ne ko demal génnal ma nga xoolal ma koo xam ne ma ma ma ma ma waxtaan ak moom ci wàllu hadis quoi def muraajaa def muzaakara ñu kii ci hadis léegi jaam bi génn gis Yahya ibn Sa'id mii koy woo ko sama kilifa gi moo soxla mu ñëpp eh, ñu dugg ci biir ñuy waxtaan bi waaye sawaay fu ko Sufyaan laal sawaay kii dafa biñ paree nag mu dem rek dafa dem rek mu woor jaam bu jigéen bi ne ko kay fii kay kay mu ñëw mu ne ko yow maa la wax utal ma ab nit nga may indil ab jinne ah, way kii nga may indil moom jinne mooy kat mu jigi taalibeem la quoi mooy Yahya ibn Sa'id taalibe Sufyaan la moo tax xadiis bi sax ci moom la ko jële kon ne Sufyaan ibn ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahmatullahi alayhi mu kon Yahya ibn Sa'id kon gane addina cent vingt génn addina cent quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi an Sufyaan moo ko jële ci Sufyaan de Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullah wax nañ la ko sànq gane addina quatre-vingt-dix-sept waaye moom mu ngi génn addina nag cent soixante et un rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa mu ne haddasanii haddasanii nettali man dong Sufyaan Salamatu ibn Kuhayl di Salamatu ibn Kuhayl ibn Husayn al-Hadramiyu Abu Yahya al-Kufi rahimahullah gane addina 47 génn addina 121 rahimahullah mu ne ha imaamul Bukhari ne bariwul nag imaam Muslim mu premier def yi mais moom it da koy def voilà. mu amee beneen càllale xaaral ma toxu indi la beneen càllale mu ne wa haddathana Abu Nu'aym te imaam Muslim hadis bi ba mu koy soloo euh, ci Abu Nu'aym jaar na ci Abu Nu'aym mais par intermédiaire parce que jëlewul ci Abu Nu'aym directement te pourtant mënoon na war a jële ci moom mais Abu Nu'aym dafa gaaw a génn ko quoi deux cent dix-huit rahmatullah alayhi loolu moo tax moom sëriñu imaamu Muslim euh, kii al-Bukhari yi la naka noonu al imaamu Ahmad ak ñooñu noonu imaamul Bukhari yi sëriñ bi da koy bokk ak ay sëriñam mu ne wa haddathana nettali nañu Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Ah, ibn Amr muy al-Fadl ibn Dukayn Dukayn moo doon Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi al-Mula'i moom lañ naan al-Mula'i al-Kufi moo tax Imaam Muslim boo seetlu après bu ñëwee di gis dara da koy jëlee ci sëriñam mu ne haddathana muy Ibrahim muy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali Ishaq ibn Rahawiya ci moom la koy jëlee mu ne haddathana al-Mula'i boo fi jàppee nag al-Mula'i muy kii nii la. al-Fadl ibn Dukaym mii la Abu Nu'aym yu bari Abu Nu'aym lañ koy wax ah wala ñu ne al-Fadl ibn Dukayn waaye léeg-léeg dañ koy wax al-Mulaaji al-Kuufi al-Qurashi at-Taymi mawlaahum at-Talhi al-Ahwal gane àddina cent trente génn àddina deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Sufyaan mu jëlaw Sufyaan kon ñëwaat nañ muy Ibn Sa'iid mooy Ibn Masruuq Ibn Sa'iid Ibn Masruuq ath-Thawri wala non Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Masruq ibn Sa'id Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah an Salama kon am na ko ci ñaari kàlla mu ñëwaat muy Salama ibn gis nañ ko sànq rahimahullah qaala mu ne mu ne sami'tu nii la ko Salama waxe ibn Kuhayl mu ne man dégg naa Jundub muy Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali al-Ala'i Abu Abdillah ah. Allahu akbar am na nag ñu naan Jundub ibn Xaalid ibn Sufyaan mais loolu dëgërul li dëgër mooy ibn Abdillah ibn Sufyaan la eh, siyo woon ci Jundubul xayri hmm? lu bari nag dañ ko Jundub ibn Sufyaan comme ni ma la ko waxoon di ko dakk di ko askanale di ko eh, maam ji nga xam ne newoon na Kuufa newoon na Basra nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina après les années 60 rahmatul radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa ko moom yaqulu mu naan qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu naan qaala wax naan nabi yonent sallallahu alayhi wa sallam walam asma taman dégguma ahadan kenn yaqulu muy wax qaala nabi salama daa daa bëgg wax ne man saxaaba yi ma dajeel doon woon dégg ñu ñuy waxew nii quoi <laughs> doon woon dégg ñu nee na man dégguma ko quoi doon mu ko woon dégg ci moom mii kese laa waaw lii mooy li dëgër sinon euh, euh, que ne euh, moom day day ça veut dire moom saxaaba saxaaba yim jële yëpp amul kenn ku ci càllaleel xadiisam ba ci yeneen saa salaam bu ko yëkkati lu dul jundub loolu dëgërul comme ni imaamul xaafis na xajar wax waaw loolu que moom kese ci moom kese la jële bopp ci moom kese ki kii kese bokk la jële loolu dëgërul voilà waaye loolu mooy eh, doonu loon dégg ñoom ñuy waxe noonu quoi ñeneen ñi waaw waaw jundub eh, eh, kuufa googu mu ne woon am na yeneen saxaaba comme Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i te Salama ci boppam jële na ci ñoom te ak ki nga xamante ne nii mooy kële Abdullah ibn Abi te ñoom ñëpp ñoo mujjee ginnaaw jundub ñu ngi doon dund te salama jëlee na ci ñoom kon <clears throat> mooy bu ne kon déggew ma ci benn ci saxaaba yi ñuy waxe ñuy naan yeneen saa saa na kon loolu la waaw <laughs> waaw mooy ginnaaw su waa loolu mën na nekk que ne mooy laata muy dégg ñi ñi mu doon dégg mooy doonu ñoon waxe nii après mooy jëlee na ci ñi voilà kon mu ne man masuma doon woon dégg wala asma ahadan te déggu ma woon temps yu kenn. kuy wax yaqulu naan qaala nabi sallallahu alayhi wasallam ghayra kurul moom waaw loolu manoo ne moom kese la mën a la mës a dégg ci saxaaba yi dañ naan non am na ñeneen ñoo xam ne ñu nga woon Kuufa comme niñ la ko waxee léegi Abdallah ibn Abi Awfa ak ñoom euh, Abu Juhayfa te ku nekk ci ñoom Salama jëlee na ci ñoom xam naa mën na nekk ne ab mooy jamono jooju mais après jëlee na ci ñeneen voilà mu ne fa danawtu léegi nag mu ne qaala nabi sallallahu alayhi wasallam ma dégg ko mu naan yoneen saa sallam nee na manuma dégg mun keneen naan qaala nabi sallallahu fa danawtu minhu ma ñëw jege ko fa sami'tuhu ma dégg ko yaqulu mu naan qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man samma samma allahu bihi wa man yura'i yura'i allahu bihi voilà nii la ko al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a noonu la ko ëndee fii <coughs> Allah ah. waaw beneen bi nag jaarul ci salama Tarif ibn Tamima euh, après moom mu doon nettali na waaw waaw mu ne shahidtu Safwaana wa Junduban wa ashaabahu wa huwa yuusiihim fa qaaluu hal sami'ta min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam shay'an qaala sami'tuhu yaquulu man sammaa sammaa Allaahu bihi yawmal qiyaamah qaal wa man yushaqiq yusha yashquqi llahu alayhi yawma alqiyama fa qaalu awsinaa fa qaala inna awwala maa yuntinu min al insaan batna fa man istataa'a allaa ya'kula illaa tayyiban falyaf'al wa man istataa'a allaa yuhaala baynahu wa bayna aljanna bi mil'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al qultu li abii abdillah man yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam <laughs> man yaqulu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jund jundab qaala naam jundab jundaban jundub voilà léegi yii la quoi fii mooy ci beneen bunt bi mu ko ndi kitaabul ahkaam baabu man shaqqa shaqqa shaqqa Allahu alayhi voilà daa boobu dane damaa bon daa amay xew xew nag yu amoon jundub daa bokkoon ci nga xam ne moom dafa sàmm woon lool ci deret yi amoon xare yi amoon ci biir saaba yeeg ak yooyu da doon wax naan moom moom daa bokkoon ñe daa jàpp lii bu ci kenn dugg waaw bu ci kenn di dugg waaw moo tax Safwan bi mu noonu muy Safwan ibn bi ibn Ziyad nekkoon taabi'i boo xam ne euh, kuy bokkoon ci waa Basra waaw voilà <coughs> fekk mu demoon Basra nag di leen di leen kii quoi ak fekk fa Safwaan mii ak ay gaayam ñu ngay waajal nag mu leen di laayi biir nag waaw waaw yu noo waaw mooy ba mu yónnee ci Asas ibnu Salama mooy jamonoy fitnaay ibnu Zubayr ya mooy ba ibnu Zubayr ne Makka bañ a reconnaître ki nga xam ne mooy Yazid loolu nag indoona fitna yu rëy ay xare yu rëy waaw léegi nag <clears throat> ci la waxoon moom Jundub ne woon dajaleel ma <clears throat> mooy asas ne ko dajaleel ma <clears throat> mbooloo ci sa mbokk yi boobu ni ma leen di nettalee lii tuddoon nañ ko fi xam naa yàgg na fay man nga ko bañ a fàttale ko léegi nag ki la ñëwoon daal di leen euh, doon wax ñu moytu di faat koo xam ne mu ngi naan laa ilaha illa allah waaw <clears throat> nettali leen ka nga xam ne mooy ka faatoon ca toolu xare ka ne woon laa ilaha illa allah dañ faat ñu bari ñëw dañ koy jekk ma laa ilaha illa mu faat ko yeneen saasam mooy Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu ñëw wax ko yeneen saasam yeneen saasam ne ko da koo faat alhamdulillah ginnaaw bi mu ne laa ilaaha illallaah mu mu ne ko mane yow est xotti woon nga biiram ba xam ne loolu dëgg la ci moom hmm? waaw mu ngi noonu loolu lu am am solo la quoi mu ngi noonu waaw allah loolu en tout cas ci la leen doon joxe nag ay conseil ngir ñu def attention waaw waaw ngir ñu def attention ci xare yi di am léegi nag ci lañ ko waxoon ne ko nettaliñu loo xamante ne nii mu leen di kii fa xaalu ne ko ndax dégg nga ci neen saa salaam dara mu ne waaw dégg naa ginnaaw ba mu leen di conseiller mu ne man man man man sama képp koo xamante ni yaa ngi wane bi dégg bëggtal nit ñi loo xamante ne ci wër yàlla kese la woon nga koo bëgg ngir am ci mbiru nit ña xolu nit ñi jax laa jóg borom bi dina la weer woo déggloo ci yow loo xam ne lu wuteeg li nga li nga ci bëggoon voilà waman shaqa képp nag koo xamante ne nii mu ngi yu yu <coughs> day day dëgëral di taral hmm? ci ñi nga xamante ne nii mooy nit ñi waaw Allahu akbar borom bi dina la xatal dina la taral say mbir waaw waaw waaw dogoo ay kii yu mel noon nangam waaw kooku waman shaqa shaqa Allahu alayhi waaw bis boo fi defee loolu rek dugalal nit ñi yenn coono yu rëj borom bi dina la tarajal say affaire yow waaw al jazaa'u min jinsil amal après nag mu ne leen nag yawmal qiyaam moom yow nekkal ci àddina bi nekk poison ci dund nit ñi borom bi ci boppam dina empoisonner sa jour sa say dundu yawmal qiyaam waaw waaw akbar la kamata diinu tunaan li nga doon leble ci lu yées moom lañu lay fay ba pare mu ne fa fa après nag gars yi nag ne ko aw si na ah jundub ñu ngi lay ñaan kon nag nga daal di ñuy euh, laay biir conseiller ñu mu ne leen gis nga li njëkk luy toj luy luy luy nëb ci nit ki buñ ko dencee ci bàmmeelam mooy biir bi biir bi biiru nit ki <laughs> mooy li nga xam ne mooy liy njëkk yàqu ci nit ki waaw akbar bu faatoo bañ denc ko ba suul ko mooy liy gën a njëkk a toj njëkk a fënax kon nag fa man istata kon nag di màggal biir ci àddina bi jaru ko ku lu neex nekk nga dem lekk ko doo ci xool ndax dagan naan daganul sa yoon newu ci yow daal nang ko mos ak noo ko man di amee même bu dee yow xaram di ko def attention yaa ngi màggal loo xam ne bu ñu la suulee mooy njëkk ne poof waaw Allahu akbar waaw kon nag képp koo xam ne comme que nii la li ngay màggal attention de koo xam ne man la an la ya'kula illa tayyiba du ku du lekk lu dul lu teey na ko def waaw ci yenn riwaay falaa yudxil illa tayyiba bu mu dugal ci biiram lu dul lu teey Allahu akbar waaw ha wa man istata'a koo xam ne man la allah yaxuula wala allah yuxaala baynahu wa bayna aljanna képp koo xam ne man na am na tamit yaxuula ci loo xamante ni mooy kuy dox di la fekk sa digganteeg àjjana bi mil i taf bu dee euh, tenqu feesuk tenq lu toll noonu ci deretu nit booy tuur mooy tax doo dem àjjana wa na nga moytandiku def loolu